nekk suñu ñaareelu saar ci xawaamiim yi ci saar yi nga xamante ne nii ñoo commencé par xaamiim kon ni nga xamante ne nii noonu lañu ko junje woon bi nga xam ne moom lañ doon tàmbali saar bi nga xamante ni moo ko jiitu kon suñu boroom di wa ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim am xasiba alladina alladina jtaraxu sayyiaati an najcalahum kalladina aamanuu wa camilu lsalixaati sawaan maxyaahum wa mamaatuhum saa maa yaxkumuun ci laaya bi nga xamante ne mooy ñaar fukk ak benn suñu boroom bi wax ne am xasiba ndax dafa yaakaar alladina jtaraxu sayyiaati gaa yi nga xam ne ñooy fàggu nekk ci yu yiis yi di def yu bon rekk di def bàkkaar li nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala di tere mu ne waa gaa yooyule ñoom dañoo yaakaar ne am na jaalahum kër ñun daal borom bi tabaraka wa taala dañ leen di def daal kalladina amanu yemale leen def leen comme ñi nga xamante ne nii daal dañ maa gëm te dëggal wa amilu saalihaati ca ñuy jëf lu baax sawaan moo xam mahyaahum bu ñuy dund fii ci àddina ñu bokk li nga xamante ne nii daal ñooy yem wa mamaatuhum waaye bu ñu faatoo ba ma leen di dekki li ñooy yem waa nit ñi daal ñoom daal nit ñi daal bakkarkat yu mag yi yéeféer yi daal noonu nañ foofoo ak tamit ñi nga xam ne jullit lañ foog ne daal dañuy nekk ci lu leen neex waaye buñ demee yawmal qiyaam daal moom góorgóorlu bàyyi woon yu bari ndax borom bi tabaaraka wa taala ñoom ñi ko bàyyiwul woon nag topp seen bakkat ñu jàpp ne bu ëllëgee fu ngeen dugg ñu fa dugg comme ni ko lenn ci kuffaaru Quraysh yi doon jàpp ne jàpp ne moo de toute façon jullit ñii nii ñax ñoom ñenn ñi dañoo gëmul woon sax ay dekk ñenn ñi nee nañ yàlla am na te lool bari woon na ci ñoom mooy ne newoon nañ yàlla am na waaye nag fokk ñu koy bokkaale waaye nag lan lañ gëmul woon mooy ne bés dina jot ñu dekki leen bu ñu faatoo lool moom gëmuñu ko woon nga pare nag ñenn ñi naan même sax bu lool amee buñ fa demee ñoo leen di gën awu ni ñooy nag la suñu boroom di wax loolu ak xelaat boobu nga xam ne am na tamit ci ay jullit ñoo xam noonu la ñu mel mooy ne wax ñu ne bu da ngeen ñuy booleel yàlla di li am solo mooy xol kese waaw xool kese am solo waaye alors que wax jooju waxu njuumte la mooy wax jooju noonu du du sutantee ngoog ndax loolu noonu mooy wax xool kese am njariñ loolu dëgg la waaye kii koy wax lim ci nar mooy ne du dëgg ndax lan yonent bi alayhi salaatu salaam daf ñoo xamal ne inna fil jasadi mul jasadi mudaa nekk na ci deru ci yaramu doomu aadama bi li nga xamante ne mooy suux woo xamante ne nii ida saluhat bu daal di baaxee bu yëwénee saluhal jasadu kullu mooy yaram bi waaye bu yàqoo yaram bi yépp yàqu kon tey yonent bi alei satu salaam moo ñu xamal ne ndekete xol bu baax moom day feeñ ci yaram bi lépp ay yéwén waaye bu dee xol bi dafa bon mooy ne waaw kay moom it day feeñ kon li ci biir nekkul lu dul li ci biti nekkul lu dul day feeñ dafay wane rek li nga xam ne moo nekk ñu biir kon nag suñu boroom ne ndax ñii di def bàkkaar yu rëy yi dañoo yaakaar ne daal dama leen di def ñu mel ni ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla tey jëf-jëf yu baax sawaan ñu yem mahyaahum bu ñuy dund fii ci àddina daal ñoo yem wa mamaatuhum bu ñu faatoo it ba ma leen di dekkilib di leen fay ñooy yem mu ne saa aka ñaaw maa yahkumuuna li ngeen di attee bu dee ni nii ngeen ko jàppe de mu ne wa xalaqa allahu samaawaati wal ard mu ne wa xalaqa allahu boroom bi de mooy ki nga xam ne moo bind asamaawaati asamaan yi wal ard ak suuf bil xaq ci dëgg waaye bil xaq bul fàtte lañu la waxoon fan yee ci li nga xamante ne nii moom wal na la tuddoon kon nag wali tujza waaye ngir mu fay kullu nafsin bakkan bu ne bi ma kasabat ci li nga xam ne moom la fàggu bi muy dund fii ci kaw suuf wahum te ñoom laa na kenn du leen tooñ de afara ayta man ittaxada ilaahu hawa suñu boroom di continuer ci laaya bi mooy ñaar fu ak ñett mu ne afarayta ndax gisuloo man ittaxada waa ji nga xamante ne nii gisu gi mu waa ji nga xamante ne nii ittaxada dafa da ittaxada dafa jàppee ilaahahu moom daal yàllaam ji nga xam ne daal moom lay jaamu hawaahu mooy bànnee xam loolu mooy lan mooy daal moom bànnee xam rek la xam moom lay topp fii mu ne lu ko bànnee xam ñoddi fu mu ko ñoddi rek lay topp mooy ne boo gisee yu bari manu koo def ci diine mooy parce que bànneex moo àndul ak loolu lële ndax bànneex moom moom yëfi li nga xam ne lu lu lu safaanoo kese ak li borom bi tabaaraka wa taala nam lay dem moo tax nit ki dina ko def ndax lan ndax dafa wommatu jël léppam daal di koy wommat gi nga xam ne comme ni ñu waxoon keroog daal di jël yow sa bopp def ko charrette daal di jël laxaab gi takk ko jox ko ki nga xam ne mooy sa bànneex mu lay conduire di la xëcc fu ko neex am na ñoo xam ne suñu borom ne ndax yéemuloo ci ki nga xam ne dafa jàppe bànneexam daal moom la def yàllaan wa adallahu llahu borom bi nag xamul ne borom bi moo ko seetaan mu sànku ala ilmin ci kaw xam manu ci dara wa xatama mu daal di kaste ala sam'ihi ci noppam ba du dégg alquran du dégg dëgg ju jóge ci borom bi tabaraka wa taala wa qalbihi waaye mu tëj xolam bi nga xam ne moo waroon a takk yiw boobu suñu borom kaste ko ba yiw doot fa am benn porox ndoll bu mën a jaar ngir agsi ci xol bi wa ja'ala borom bi dem ala basarihi ci bëtam yi nga xamante ne nii mooy bëtam yi mu war a gise dëgg suñu borom daal di ciy def xisaawa kiiraay mu ne waa ku mel nii fa man koy gindi min ba'dillah waa ku borom bi def nii ana kan moo koy gindi ginnaaw borom bi tabaaraka wa laa tontu bi mooy du kenn afala tadhakkarun waa muy ñii xanaa ñoom duñu fàttaleku mooy ne gis nga yim fi wax yi yépp fala xam-xam di jaar di agsi ci doomu aadama bi yooyu yëpp nag la borom bi tëj ba leeram ji alquran sunna du dugg ci xolam moom ma le muy bët yi muy nopp yi dégg gi waaye xol bi nga xam ne moom lay takke ak bët yi loolu lépp suñu woroom da koo tëj kon nag waliyasu billah mu ne wa qaalu maa hiya illaa xayatuna dunya namuutu wa nahya façon yéeféer yi muy wax nag ne moo topp bànnee xam ak ñi doon wax naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam dekki du am dangaa foog ne yow yaa gën li fi sa maam yi ne woon mu ne wa ñu ngay wax ñoom waa kuffaaru Qurayshi nii maa nekkul lii façon wi yéefér la du yéefér yépp mel nii mooy am na ci ñoom ñoo xam ne wa qaalu ñu nga naan maa hiya suñu dund gii daal nekkul nekk li maa hiya nekkul illaa xayaatuna dunya ñii ñu nekk daal nekkul lu dul ci suñu dund gi nga xam ne mooy dund àddina gi namuutu li xew daal te ñépp xam ko di ko constater di ko mën a seetlu mooy ne namuutu di dund wama yuhlikunaa illa dahr mooy lan mooy dañuy dund fii ci kaw après ñu ci suuf après ñu dee ah mooy gëmuñ ne dekki dina am de waxuñ loolu de ndaxuñ ne namuutu dinañu dee wa ndax ya après ñu dekki li ñu mukk mooy ne dañuy dund fii après bu ñu deewee mais jeex naa ah. takat ki ñu faat ay naan borom beeg yooyu non non non wama yuhlikunaa illa dahr yi nga xam ne moo ñuy faat nag di ñu alak ba tax ñu faatu du dara lu dul mooy mooy mooy mooy jamono ji rek ah. malaaka yi mooy dahri yu ne yi lañ leen di woowe ñii beneen façon wi yéeféer la moo tax ku jàpp ne yéeféer yépp benn type lañ benn façon lañ mooy yow jum ko jum ko gu leer sax ndax yéeféer yi yamuñ am na yoo xam ne gëm nañ ne yàlla am na waaye te loolu moo ëppoon ci arab yi que yàlla am na waaye nag foog ñu koy bokkaale léegi am ñeneen ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne yàlla amul waaw yàlla ci boppam moo amul te loolu mooy athée yi mooy l'athéisme nga xam ne léegi daanaka ab ab ab ab la moom bu siiw boo xam ne léegi foo dem rek nga xam ne gaa yi laïcité yi gaa yooyu yépp moom la ñuy prôné di ko di ko wax di ko yuuxu ci kaw toawu ci ci kaw sengu nit ñeeg fépp ci kaw taaxu nit ñeeg ci bopp nit ñeeg seen yuur yi loolu mooy ñooñ ñooñ ñooy ñeneen ni ñooñu jàpp ne yàlla amul du tout li am mooy lu xew fii daal nature bi la noonu la mooy nag façon bu mel nii la ñi nga xam ne rek naan ñun daal dañuy dund di dee ah voilà ñun nag dara wa maa yuhlikunaa illaa dara ñun amul dara li ñu nga xam ne moo ñuy faat mooy li les lois naturelles ku dund di nga faatu lool xam nañu ko waaye dékki dékki moo amul wan leen ma ñu faatu woon ana ñi goy leen ñu xool mu ne wa maa lahum te ñoom amuñu bi daalika ci loole la ñuy wax di ko njortu min ilmin amuñu ci benn xam moo leen di faat noonu waa jamono ji xanaa am na ko ko fi nekkal bo loolu koy waroon nañ koo xam waaye wallahu taala alam borom bi kopp koo xamante ne nii mooy muur na la comme li mu wax ne koo xam ne dafa topp comme que dañoo topp seen bànneex suñu borom tëjal leen li nga xamante ne mooy bunt yu xam-xamu alquran mën a dugg ci ñoom moo tax nit ki mënoo fexe lu dul borom bi tijji benn ci yooyu wala yépp ngir ñu mën a gëm waaye loolu la deful ci ñenn ñi wal iyaazu billah mu ne kon amuñu ci li ñuy wax noonu lay ko njort day ko jàpp xam-xam de ñoom nekkuñ illaa mubo illaa yazunnun li ñuy wax yépp ci ay njort la tegu mooy ne amuñu preuve le fait que mooy yawmal qiyaam amul alquran ne leen ne leen am na ñoom ñu ne amul léegi laaj leen lan mooy seen preuve que ne amul dañ naan la rek mais ñi faatu woon génneel leen ñu mais est seenu génn daa jot ban diine moo leen wax ban ana ban fan la l'islam waxe ne nit ñi suba la ñuy dekk déen dund leen ci kaw suuf ma dekk leen leen ngeen gis loolu lu raar la ci loo xam ne ay yonent ñoo ko doon def ak ñoo xam ne ay taalibe yonent la wa alayhimu salaatu wassalaam léeg-léeg di dekk li ñu faatu te ñu mel noonu même boo ko defoon ñu ne non non non c'est que cœur woon noonu rek ñu foogoon ne dafa kii nekkate non non non ah, après waa ji ñëw rek wax ay mbiram mu daal di jóg non non sa ça arrive ah, bi moo moo arrêté woon quelques secondes quelques minutes après jógaat mooy loo wax am nañ lay woo xam xam ne ci ay njort kese nañ ko teg suñu boroom ne wa idaa tutla alayhim na bokk na ci seen jikko yu yées yi ñoom ñoo ñëne di wax loolu le naan wa idaa gis nga bees leen jàngale alayhim ci ñoom aayaatuna suñu laaye yi bayyinaatin mu leer naññ maa kaana hujjatuhum gis nga seen lay wi nga xam ne moom la ñuy yor ngir daal di ciy repousser bañ cee nangu alquran nekkul illaa lu dul an ñu naan utu bi abaina ay wa ëndil suñu baay yi nga xamante ne nii faatu woon nañ suñu maam kuntum daam nekk neen saadiqiina ñuy way dëggal mooy liñ doon wax sànk rek mooy dañ naan la aywa dekkilal ñu fi newoon moom la borom bi tabaaraka wa taala di wax nii ni ñoom seen ràngeen boobu lañ yor di ko bomb nit ñi saa su ne mooy benn wax daal lañ yor daal moom di ko di ko di ko kawti kawtee loo wax rek ci wàllu dekki ñu dool di lay waxaat loolu di ko répété mel ni ay seku yoo xam ne dañuy répété suñu borom tabaaraka wa qul lil qulillahu waxal yéefér yi yépp ba addinay tukki ñiy bañ dekki nee leen qul waxal yow rasulullah waaye alayhi salaatu wassalaam qul waxal yow jullit bi dajeeg yéefér yu mel nii allahu xam leen ne borom bi tabaaraka wa taala di borom yuhyikum moo leen di dekkil de bu ngeen deewee mooy summa ginnaaw gi moom moo leen dekkil fii moo leen dundal fii nii ci àddina summa moo leen indi ngeen di dekk ngeen dund parce que nekku ngeen woon amu ngeen woon borom bi moo leen xool génn leen ci ñàkk a nekk indi leen ci nekk mooy yuhyikum summa ginnaaw gi yumiitukum dina leen faat summa ginnaaw gi nag bu ngeen faatoo ba suul leen ci kaw suuf wala boog la leen lakk ak wala la leen lekk ak nu ngeen faatoo rek summa ginnaaw gi yajma'ukum dina leen dajale nag yéen ñépp ilaa yawmil qiyaamati bés penc dina leen fa dajale de laa ba fii sikki sàkk amul ci bés boobu mooy laa rayba fii waaye bu leen ci sikki sàkk walaakin na waaye nag malheureusement ni nga walaakin waaye